أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey suñ ñeent fukkeelu bind ci firib téere Laxdari ñu ngi tolloon ci waxtu julli am nañ leeroon nañ waxtu julli yi balaa ñuy wëy si suñu bindu tey bi ñu defaraat benn nafar ci bind yi weesu woon tabla bi yaakaar naa ne di ngeen ko xàmmee ci bind yu wees woon mu ne ko foofu ay xaaj tey fii ñu boole ko ñun buñ ko nafaree pare soog a wéy ci suñu bind yi ñu ngi waxtu tisbaar waxtu tànn ci tisbaar mu ngi tàmbalee ci jàngu jant bi ba ci taxawaay bu njëkk bi waxtu bi ñu tànn si taxawaay mu bàyyi ko ci taxawaay bi ba ci gelug jant bi waxtu loru tisbaar moom mu ngi tàmbalee ci taxawaayu ci taxawaay bi ba keroog jant bi di so mbéñ waxtu loru tàkkusaan waxtu loru tàkkusaan mu ngi tàmbalee ci gelu jant bi mo jant bi zone ba keroog jant bi di so dégg nga waxtu muxtaaru timis mu ngi tàmbalee ci sow jant bi kem kem li nga xamante ne moom ngay julli ginnaaw ba nga defee sàtt yi ba pare loolu nañ sàtt yi bu dee waxtu muxtaaru gee moom muy tàmbale ci fàddu xonk-xonk yi ba ba si ñetteelu xaaju guddi gu njëkk gi leeroon nañ ko waxtu mu waxtu mu waxtu daruur yi bu timis mu ngi tàmbalee boo sëlmalee waxoon na ne rëdd bi sëlmal lay tegtale boo sëlmalee ba keroog euh, fajar di fenq bu dee waxtu loru g mu ngi tàmbalee ci bu ñetteelu xaaj guddi gu njëkk gi jàllee ba keroog fajar di fenk waxtu muxtaaru julli suba mu ngi tàmbalee fajar fenk ba keroog leer gi asamaan si di leer war nañu ba asamaan si leeree foofu la waxtu daruuri julli suba tàmbalee ba keroog jant bi di fenk kon lii boo ko dégloo dégluwaat ko incha allahu rabbi di nga gën a dégg bind yi yu aju ci wàllu waxtu julli yi ñu wéy ci suñu walqa borom tey bi wax bi wax yal na ko yàlla yërëm ñu wax ni walqadaau fi jamici maa waraa dalika wa man axara alsalaata xatta xaraja waqtuha fa calayhi danbun cadiimun illa an yakuna naasiyan aw naaiman walqadaau في جميع ما وراء ذلك ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما من والقضاء فيه في جميع ما وراء ذلك mu ngi nekk ci mboolem li nekk ci ginnaaw loolu mu ni waxtu julli waxoon nañ la ci commencement bi ni la waxtu julli dafa séddale ko ci waxtu joxe ak waxtu fay waxtu joxe waxoon nañ ne dafa am ñaari waxtu waxtu buñ tànn ak waxtu wam te waxtu lor la loolu moom leeraloon nañ ko ba pare te ñu ñëw ci fay fay nag fay pour nga pour nga teel koo nga mën koo dégg bu baax mais bépp julli am da nga koy julli te waxtoom jàll na te tisbaar dañ laa wax ni waxtoom muxtaaram mu ngi tàmbalee ba jant bi jàngee ba keroog ba ci taxawaay ba waxtu daruri ya mu ngi commencé ci taxawaay ba ba jant bi so léegi yow julli woo tisbaar julli tisbaar loolu lépp julli boobu yëpp julli woo tisbaar ba timis jot ba pare ngay soog a fàttali naka woo tisbaar wala yaa ko tey ngay soog a julli tisbaar saa kooku fay lañ ko tuddee moo tamit wal qadaaw fay fii jamii ma waraa daal mu ngi nekk ci mboolem mi nekk ci ginnaaw loolu lii la wa man axara salaata ku yéexee julli xataa xaraja waxtuwaa ba waxtu bi génn fa alayhi wan ko zanbun azim bakkaar bu màgg dégg nga koor dangaa war a julli julli woo julli bi jeex julli bu ko ne wax dara bi julli woo kooku da ngay am bàkkaar bakaar bu màgg a màgg même bu dee tey su fekkee waxtu muxtaar bi doomu xaw xam ne nee bu fekkee waxtu muxtaar bi boo ko yeexee waxtu bi jeex sax da am bàkkaar rawatina nag ku yeexee bu wax dara bi jeex moom ko moom loolu bàkkaar bu mag a mag la ci bàkkaar yu rëy yi sax la bokk nax loolu moom mooy sànq julli yéexee julli ba waxtu bi génn moom mooy sànq julli sànq julli bàkkaar bu rëy la ko nit ki julli jotee ak lépp looy def bàyyi ko nga dem julli saa bu julli jotee lépp looy def rek bàyyi ko bul yéexee mukk mukk na nga dem julli moo tax ñu euh, imaam la xam ni mi ngi wax ni ko xam dafa yéex ji ba ci waxtu daruri bi kooku day am bàkkaar ñu bëree bëri ci wax yu wax loolu noonu moo tax kon yéex a julli kon damaa jël waxtu muxtaar bi sax wala waxtu daruri bi saa bu julli jotee rek jugal dem julli ak lépp looy def nga bàyyi ko moo tax mu ne wa salaata ku yéexee julli xatta xaraja waqtuha ba mu génn waxtoom fa alayhi war na ko zanbun azimun bàkkaar bu màgg illa an yakuna lu mu nekk naasiyan di fàtte aw naiman wala mu nekk di nelaw bu dee ku fàtte wala ku neew nag kooku moom yéexeem julli du ci am bàkkaar ka am te dafa fàtte wala bu neew nag kooku dafa am ngant ba léegi borom téere bi mu ginnaaw ba mu leeral waxtu julli farata yi ba pare mu ngi leer waxtu nga xamante ni daganul nga julli naafile moom la ñuy leeral fii moo tax mu wax ni wala tusalla naafilatun ba'da salaati subhi ila irtifaa'i shams wa ba'da salaati al-asri ila al-maghrib wa ba'da tuluu'i al-fajri illa al-wirda linaa'imin anhu wa inda juluusi imaami aljumaati ala alminbari wa bacda aljumaati xatta yaxruja min almasjid wala tusalla naafilatun bacda salaati alsubxi ila irtifaaci alshams wa bacda salaati alcasri ila salaati almagribi wa bacda alturuuci alfajri illa alwirda linaa'imin canhu wa inda juluusi imaami aljumacati ala alminbari wa ba'da al-jumu'ati xatta yaxruja min al-masjidi mu ni wala tusalla deeful julli naafilatun naafile baada solaati subaxi ginnaaw julli suba ginnaaw ba nga julli suba pare danga nga julli naafile ila irtifaaci shams ba keroog yëkkatiku jant bi ba keroog jant bi di yëkkatiku ba julli suba pare dañ lay tere nga naafile ba keroog jant bi di fenq ba yëkkati ko ci kaw asamaan si ndax su soo soog dagan moo tax ñun wala wala salla day fa julli naafilatu naafile baada salaati subax ginnaaw julli suba ila irtifaa shams ba kër yëkkatiku jant wa baada salaati al asr ak ginnaaw julli tàqusaan ila salaati al maghrib ba julli timis ginnaaw boo jullee tàqusaan pare nañ la nga naafile ba keroog ngay julli timis ba pare dégg nga bu jullee tàqusaan pare foofu dañuy sib nga naafile dañ koo sib ba keroog jant bi so bañ julli timis ba pare naafile soog a dagan dégg ko du nag jamono bi jant bi di fenk ak jamono bi jant bi di soo diggante boobu dafa xaraam li ko jiitu li si topp yëpp dañ koo sib dégg moo tax nga ba'da salaatil asri ginnaaw julli takkusaan ila salaatil maghrib ba julli timis wa ba'da tuluu'il fajri ginnaaw fenku jant bi tamit ginnaaw fenku fajar wa ba'da tuluu'il fajri ginnaaw fenku fajar bu fajar di fenk tamit fajar fenk ba pare ba kër te fekk julli ba kër ngay julli suba di gën a fayal fenn ba kër ngay julli si ba diggante dañuy sib nga naafile dégg nga diggante boobu day julli si ba tamit ba kër gerte bi di yëkkati ko cinq day yëkkati ko dañoo sib nga naafile dégg nga léegi nag fi nga xamante moom moom la fajar fenk sib nga naafile waaw waaye su fekkee dafa am ay naafile yoo baaxoon di ko naafile guddi gi am juróom te da ngaa biddante ba naafile woo ko bi nga yeewoo fekk julli fekk fajar fenk waaw mën nga mën ngaa julli naafile soo ko julli si ba bu la neexee dégg nga moo tax ma ni wa baada tulaa faj ginnaaw fenk fajar tamit sib nañ nga naafile illal wirda loolu dog li naa imin ñel kuy nelaw an ko walif ko loolu dog boo loolu dog dog mooy mooy naafile boo baaxoo julli guddi gi li naa imin ñel kuy nelaw an ko xam dafa nelaw fàtte ko ba julli ko ko mu béddent waaye nga julli si imaamul jumaati ala mimbar ak tamit si jamonoy toogu imaamul jumaa bi ci na ci mimbar bi imaam bi jiite àjjuma bu gasee ba génn si mimbar tamit foofu xaraam na nga naafile naafile foofu dégg nga bu imaam xasee ba génn ba toog ci minbar bi xaraam na nga nga ngay naafile dégg nga ndax xutba bee tax dañ koo war a dégg dafa dafa xaraam ngay naafile foofu moo tax wa inda juluusi imaamil jumaat ak jamono toog imaam a bi a ajuma ala minbar ci minbar wa baada jumaa ginnaaw julli ajuma julli ajuma ba pare boo julli ajuma ba pare tamit kooku tamit nañ la nga naafile ba keroog ngay génn jàkka ji dégg nga boo julli ajuma ba pare dañ lay tere nga naafile ba keroog ngay génn jàkka ji boo demee mën ngaa génn daal duggaat daal di naafile loolu dara nekkul ci dégg nga kon ginnaaw ba nga jullee àjjuma ba tey nga nga nga naafile keroog ngay génn jàkka ji boo génnee duggaat nag bu la neexee moo tax mu ni walaat solla deful julli naafilatu naafile baada salaati subaxi ginnaaw julli suba ila irtifaa shams ba si yëkkatiku jant bi wa baada salaati asri ginnaaw julli takusaan ila salaati maghrib ba julli timis wa baada tuluuci fajri ginnaaw fenku fajar illa lu yurda li naa'imin ñeel kuy nelaw anhu walif ko wa inda juluusi imaamil jumaat ak jamono toog imaamu jumaa bi ala mimbar ci mimbar bi wa baada jumaati ak ginnaaw julli àjjuma xataa yaxruja ba mu génn minal masjidi si jàkka ji léegi ñu indi tabla bii tabla bi moom dafay leeral waxtu julli yi dégg li jàlloon rek moom la kii nafaraar fii mooy waxtam waxtu yi nga xamante ni kenn du fa julli naafila moo tax mu ni waxtu yooyu bis njëkk mooy ginnaaw julli suba ba keroog jant bi di fenk boobu mooy bu njëkk bi ñaareel mooy ginnaaw julli taxsaan ba keroog ñuy julli timis koy gis ma ak ginnaaw fajar fenkee te fekk kenn te fekk suba dégg soo tamit dañuy tere nga naafila ah ba keroog jant bi di yëkkati ko ah ak tamit ginnaaw ak tamit jamono bi imaam bi toogee ci bi jiite jumaa bu toogee ci minbar foofu tamit dañuy tere nga naafila a tamit ñu julli àjjuma ba pare dañuy tere na nga naafila loolu ñu jëlee ci jàkka ji ba duggaat kon ñu yem foo incha allahu rabbi ba beneen yoon